أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu salaat wal jaami' as-sahiih bi imaam Muhammad ibn al-imaam Muhammad ibn Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn al-Mughiira ibn Bariz al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ñi woon eh, ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci abwaabu sutratil musalli bunt yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nasex ngir di ci leeral sutra maanaam saatir bi nga xamante ne moom mooy kii julli li nga xamante ne moom lay teg ci kanamam gisoon nañ ci baabun sutratul imam sutratu man xalfa maanaam moom mooy ne sutra mooy saatiru imam bi moom mooy saatiru yi nga xamante ne moom moo nekk ñoom ñoo nekk ci ginnaawam gisoon nañ ci hadith Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moo nekk ci Muwatta bu imaamu Malik mu jël ko ci benn càllale yi nga xamante ne moom la ñuy wax ne moom mooy asahul asanid moom mooy imam Malik an ibn Shihab an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum mu ne bi maanaam muy nettali ne bi nga xamante ne dafa eh, eh, maanaam eh, ca Minan Ah, dafa ñëw fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di jiite nit ñi mu ne jamono jooja fekk na ma nekk ma yëg ci kaw mbaam boo xamante ne mbaam bu jigéen la nee na fekk booba maa ngi daal di waaj a dugg ci eh, ak eh, gone maanaam maa ngi waaj a dugg ci gént nee na fekk yenente bi sallallahu alayhi wa di jiite nit ñi tamit noonu waaye dafa jublu ci foo xamante ne bu du du du ab sàkket du miir ma daa di dox dox ci ma daa di romb diggante lenn ci sàppe yi ma daa di wàcc ma daa di bàyyi yabal ki nga xamante ne moom mooy euh, mbaam ma euh, mu dem fori ma daa di dugg ci biir sàppe yi te kenn waxuma dara maanaam lam wax nag ne kenn waxuma dara loolu day tegtale ne sahaaba yi radiyallahu anhum su fekkente ne am na lenn loo xamante ne lu nuy ŋàññ la buñ ko gisee duñ ca noppi dañ ko wax naka noonu bu fekkente ne waxuñu ko itam maanaam te gis ne lii ñuy laajte maanaam ñu am sikki sàkk ndax lii jaadu na waaw wala déet kon doon nañu dem laaj yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax ñoom ëppalante nañ ak di bàyyi caaxaan ak neen ak lépp loo xamante ne lu wooy lu la maanaam di dox ci seen biir di xew ci seen biir te ñoom duñ ca wax dara loolu bokkul ci seeni mbir radiyallahu ta'ala anhum loolu moom moo tax kon lii maanaam ñu mën cee tegtaloo mboolem li nga xamante ne moom mooy masala yi nga xam ne moom lañ ci gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii def koo soloo ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mu soloo ko ci imaamu Malik fële nag mu daal ko so ci fu ko njëkk indi mu soloo woon ko ci Ismail ibn Abi Uways mu soloo ko ci imaamu Malik rahimallahu al-jami' gisoon nañ tamit ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne day wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha kharaja yawm al-'id amara bil harba fatuda'u bayna yadayhi fa yusalli ilayha wan-naasu wara'ahu mu daal di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaxoo bis boo xamante ne bisub iid la saa yu daan génn bisub iid dafay digle ñu daal di koy jox benn xeej maanaam benn bant boo xamante ne xeetu xeej la dégg nga ñu daal di koy teg ci kanamam mu daal di ci julli jëmi ca bu ko defee nit ñi tamit daal di julli ci ginnaawam te loolu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu la ko yeggalee ci hadith bi mu ne wa kaana yaf'alu dhalika fi safari fa min thumma ittakhadha al umara mu nette naka noonu noonu la daan def tamit bu daan tukki ci biir tukki gi loolu la daan def te loolu foofu noonu moom mooy fi nga xamante ne foofu la ko maanaam jiitu ñi di jëlee woon naka noonu gisoon nañ tamit hadith Seydina Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom ne moom mu ne dégg ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a jiite ci al-Batha muy ci Makka mu ne waaye ci kanamam fekk naa am ñu teg fa anaba moom mooy aw xeetu xeet la waaye gu ndaw la maanaam mu jiite leen tisbaar ñaari rakka jiite leen takkusaan ñaari rakka. mu ne jigéen ñi ak maanaam ak mbaam yi daan romb ci kanamam te loolu maanaam euh, li muy tekki mooy te loolu yàqu dara ci julli gi loolu amul dara lu mu te loolu lay tekki maanaam ne bu ñu tekkee kon maanaam euh, euh, ne ne imam bi rek moom mooy teg saatir ci kanamam te loolu rek day daal di doy gis nañu ne gisoon nañ tamit tàmbali woon nañu ci baabu qadri kam yanbaghi an yakuna bayna al-musalli was-sutra maanaam ke dikke qadri dayo kam ñaata yanbaghi mooy yelloo an yakuna ci mu nekk bayna al-musalli diggante kii julli was-sutra ak saatir bi gisoon nañ ci wuute yi nga xamante ne ñoom la borom xam-xam yi di wuute rahmatullahi alayhim waxoon nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o hanafiyyi ak fuqaha o hana fuqaha o hanafiyyi ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo nattoon ci ñetti xasab te loolu moom insha allahu taala danañu gis xadis bu ciy wax naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom wutaluñ ko waaye boo xamante ne bu bu leer la waaye daal dañ ni ne nit ki daal bu sujjootee ba sujjootam fa mu yem lenn loo teg rek maanaam foofu mën nga faa mën nga ko faa teg a ah, am na sax ci biir ñoom rahmatullahi alayhim ñuy wax ne lu tolloog sa tenk gii rek doy na li nga xamante ne loolu yëpp nag day daal di teg maanaam fuqaha wa hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ ko nag tee ci bu fekkente ne nit ki euh, euh, maanaam bu bu sëggee maanaam bu sujjootee bu wala bu rukkooxee fi nga xamante ne foofu la am maanaam ak xar mën a romb ngir xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bi ñu romb bi maanaam bi nga xamante ne moom la ñu gisoon te mooy xadis sayyidina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana bayna musalli musalla kaana bayna musalla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna al-jidaari mamarru shaat diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julliwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, miir bi maanaam sàkket bi am na maanaam rombuwaayu xar maanaam rombuwaayu xar rek moom moo amoon maanaam ak mbote euh, loolu li nga xamante ne moom Euh, li nga xamante ne foofu moom lañu sukkandikoo naka noonu bokk na ci ñenn bokk foofu mbooloo ci fuqaha xanaa xanaa bi la rahmatullah dañuy wax tamit ne comme ki nga xamante ne moom mooy kii euh, ki nga xamante ne moom mooy teg saati bi dafa war a maanaam dafa war bi man ku ko nar a mu daal di koy gaaral kon daañ ko may tamit ne saati bi mu teg ko ci diggante moom ak foo xamante ne. Euh, bu doon dox def na ko ko may ci biir julli gi mu mën a dox dindi ko te moom mooy lu tolloog ñaari jéego maanaam loolu moom li nga xamante ne moom moom la borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim ci ci boobu masala gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna gisoon léegi nag mu daa di wax qaala bil mu muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana al-makki te moom mooy al-makki ibnu ibrahim ibnu bashir ibnu farqad moom dañ koy wax Makki ibnu Ibrahim di ko wax al-Makki ibnu Ibrahim euh, rahimahullahu ta'ala mooy Abu Sakan at-Tamimi thumma thumma euh, euh, al-Hanzali thumma al-Barjami thumma al-Balkhi thumma al-Khurasani rahimahullahu ta'ala nga xamante ne dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañoo wër adduna bi rahmatullahi alayhim nekk ñoo xamante ne comme li imam Ahmad wax rahimahullahu ta'ala ne siqa la mu bokk ci siqaat taabi'i taabi'i yi rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn adduna euh, deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am nañu wax sax ne deux cent quinze la imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom fan fanweeri xadis yoo xamante ne euh, fukki xadis ak juróom-ñaar yëpp ci suñu càll bii ñu naro gis insha allahu taala moom ci suñu càll bii la bii la ko solo woon waaye fanweeri xadis la soloo ci moom euh, naka noonu imaamu Muslim soloo na ci moom benn xadis imam Abu Dawud eh, maanaam waaye nag imam al-Bukhari yi rek la nekk sëriñam ñeneen ñi ci des seen sëriñu sëriñ la loolu moom moo tax eh, imam al-Bukhari moom moo am ci ay sulaasiyaat waaye imam Muslim amul si amul sulaasi amul amul ak imam ñoom ñëpp amuñu sulaasiyaat mm-hmm. imam eh, imam at-Tirmidhi am na benn naka noonu ki nga xamante ne moom mooy imam Ibn Maaja waaye yooyu ay xadis la yu mm-hmm. waaye xadis yu yi ki nga xamante ne moom moo ko am te mooy sulaasiyaat yi maanaam mooy ñi nga xamante ne ñetti nit rek ñoo dox diggante yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak imaam bi nga xamante ne moom mooy kitaalu téere bi ci waa ashaabu kutubu sitta kenn rek ko ci am te moom mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala te suñu càllale bii lañ ko la ko amee ci fukki euh, ak ñaar fukk ak juróom ñaar waaye ñaar fukk ak ñaar la ci am maanaam dañ ko léegi insha fukki ak ñaar ci ay hadith la ko al-Bukhari am mm-hmm. moo tax imaamu muslim imaam euh, moom solo na ci moom benn xadis boo xamante ne euh, moom ci euh, dafa jaar ci al-Makki ibn Ibrahim ak imaam Abu Dawud solo ñeenti xadis ci ay xadisam imaam at-Tirmidhi solo ñaar ci ay xadisam imaam Ibn Maaja solo benn ci ay xadisam imaam an-Nasa'i nag moom moo solowul benn ci xadis al-Makki ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na mu ne haddathana Yazid ibn Abi Ubayd Euh, te moom mooy Yazid euh, mooy Abul Khalid al-Aslami rahimahullahu ta'ala al-Hijazi moom euh, moom moom madani la maanaam mooy Yazid ibn Abi Ubayd moom al-Madani la rahimahullahu ta'ala ki ñi nga xamante ne ñoom la solo ci moom moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki ko goreel moom mooy Sayyidna Salamata ibn al-Akwa radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mooy ci saxaaba bi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala ëpp li mu solo wecc ay sulaasiyaatam mu ne moom solo naka noonu solo na ci uh, Umayr bi nga xam ne uh, uh, Umayr mawla Abi Lahm naka noonu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo solo ci moom moom mooy Xaatim ibn Isma'il ak ibn Sa'id al-Qattan ak Hammad ibn Mas'ad Abu Abu Asim nabil ak Makki ibnu Ibrahim bi nga xamante ne moom moo solo suñu hadith bi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen tabaqa ci seen génération ah, imam Abu Dawud tamit rahimahullahu taala nee na moom siqa la te ah, ah, mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Salama te moom mooy Sayyidina Salamata ibn mooy Salamata ibn Amr ibn al Euh, te euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Akwa laqab la maanaam laqab la maanaam dàkkantal la ci ki nga xamante ne moom moo tudd Sinan mm-hmm. di moom moo tax waaye maam maanaam maamam la mooy ak Akwa maamu maamu Seydina Salamat ibn Akwa la mm-hmm. waaye Salamat ibn Amr ibn Akwa la tudd mm-hmm. rahimahu radiyallahu ta'ala anhu te dañ koy wax am na tamit ñu ne maama baayam la maanaam ñu ne al Akwa baayam la dàkkantalam nag moom mooy abu iyas wala abu muslim wala abu amir rahima radiyallahu taala anhu moom sahaaba la ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki nga xamante ne fekke ne juróom-ñaar ci ay xare ci xare yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci li nga xamante ne moom la fekke tamit moom mooy ne jaay moom moom mooy eh, jaayante na ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ca ronu garab ga Euh, kon kooku euh, maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekk bay atu ridwaan moom ci la bokk radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne loolu lañ ko waxee léegi maanaam càllale gi bokk na ci càllale yi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf koy dafay daal di euh, dafay jëlee ñi nga xamante ne moom mooy sulaasiyaat bi bu ñu xoolee nag sahaaba yi nga xamante ne radiyallahu ta'ala anhum Euh, ñoom la si maanaam la imam al-Bukhari rahimahullahu taala amee sulaasiyaat bi kenn ku njëkk ki moom mooy Salamata ibn ak akwa bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne amee na ci moom fukki xadis ak ak juróom-ñaar ñaareel moom mooy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu nga xamante ne amee na ci moom ñeenti xadis ki nga xamante ne moom mooy ñetteel mooy Seydina Abdullah ibn Busr radiyallahu taala anhu nga xamante ne amee na ci ci moom euh, kon maanaam amee na ci moom euh, benn xadis. Euh, radiyallahu ta'ala anhum maanaam sëriñ na yi nga xamante ne ci ñoom la jëlee loolu kenn ki moom mooy al-Makki ibn Ibrahim nga xamante ne moom lañ wax waaye juróomi sëriñ ci ñoom la amee sulaasiyaat yi ku njëkk ki moom mooy al-Makki ibn Ibrahim bii nga xamante ne moom lañ wax keneen ki ci des moom mooy Abu Asim an-Nabil kooku tamit gisoon nañ ko rahimahullahu taala ki ci des moom mooy Asim ibn Khalid moom tamit gisoon nañ ko ki ci moom mooy Muhammad Euh, ibn Abdullah al-Ansari ki ci des moom mooy Xallaad ibn Yahya moom tamit gisoon nañ ko euh, te ñoom ñëpp ci taabi'i taabi'i lañu bokk ci sëriñu imam al-Bukhari rahmatullahi ala al-jami' euh, kon ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñuy sëriñ yi ñooñu jëlee ci ñoom ñoom ñeent lañ Yazid ibn Abi Ubayd bii nga xamante ne moom moo moom moo fi nekk nii ki ci des moom mooy Humayd at-Tawil mm. moom gisoon nañ ko ki ci des moom mooy Hurayz ibn Usman ki ci des moom mooy Isa ibn Tahman ah, te ñoom ñii tamit ci taabi'i lañ bokk te gis nañ leen maanaam ñooñu ñoo soloo ci ñii ñii solo ci ñi mu ngi ay saxaaba maanaam noonu la demee maanaam génération boobu càllale gi ci gën a bëri muy fukki xadis ak juróom-ñaar nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala am na ko ci maanaam muy fukki xadis ak juróom-ñaar moom mooy suñu càllale gi mm-hmm. ah, moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowee xadis yi nga xamante Euh, moom mooy euh, mooy suñu euh, maanaam moom mooy ci sulaasiyaat bi nga xamante ne fukki maanaam moo tax bu ñuy wax ci li tax sulaasiyaat yi nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jox ko yitte moom mooy ne nit ki bu boobaa day tax ba nit ki gën a jege yenente bi sallallahu alayhi wa ci ni nga xamante ne noonu la soloowe ay hadisam mm-hmm. mu ne annahu sa qaala nee na kaana nekkoon na jidaarul masjid maanaam miiru jàkka ji maanaam sàkket bi nga xam ne miir miir bi nga xamante ne moom la ñu tëjee jàkka ji mm-hmm. maanaam indal minbar ba nekkoon fa wetu minbar ba mooy mu ne foofa de maakaadat xawtu woon sax achaatu ki ki nga xamante ne moom mooy maanaam am xar maanaam mbote tajuusuhaa di ko romb maanaam xar mi mu woon maanaam bu dee julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam diggante moom ak foofa xar xaw tuuti du ko mën a romb loolu bu boobaa dañuy gis ne day dëgëral waxu Maliki rahmatullah alayhim li nga xamante ne dañ ni boo taxawee boo sujootee boo rokoo maanaam boo sujootee wala nga rokoo maanaam li ciy def maanaam mu nekk loo xamante ne lu tuuti la loo ci teg rek maanaam foofu ngay daal di mën a samp li nga xamante ne moom mooy saatir rek li xamante ne nag moom mooy bu fekkente ne am na miir te lii loolu tamit day dëgg maanaam insha allahu taala dinañu gis eh, lan moom la ñu war a def saatir waaye xadis bii daal lool moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam maanaam imaamu Muslim rahimahullahu taala moom ci boppam indiwaat na xadis bi ci xadis numéro 509. Mhm. Euh, euh, maanaam euh, ci beneen càllale nag la ko jële rahimahullahu taala imaamu Abu Dawud as-Sijistani indi na ko ci xadis numéro 1082 ñoom ñett ñii mooy imam Abu Da imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud rahmatullahi alayhim ñoom ñett rek ñoom ñoo solo hadis bi ci waa ashaabu kutubu sitta kon dañuy gis ne imam euh, at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu salaati ila al maanaam baabu buntu as-salaati ila al-harbati jëm ci xeet maanaam moom mooy bu fekkente ne nit ki dafay julli jëm ci xeet maanaam comme li nga xamante ne lu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci suñu xadis bii dafay leeral ne maanaam bu fekkente ne da maanaam buntu bi daf ci leeral li nga xamante ne moom la ñuy bu ñuy maanaam bu ñuy def euh, euh, li nga xam ne moom mooy saatir fi nga xamante ne foofu la war a nekkee moom mooy dafa wala saatir bi ni mu war a mel ak li nga xamante ne noonu la war a toll maanaam mu daal di indi maanaam ci wàllu dëlla dëllaayam Ah, loolu moo tax imam al euh, imam fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ci hadith bi moom lañ sukkandikoo ne faaw mu daal di nekk loo xamante ne day yor dëllaayu xeej mm-hmm. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, faaw mu toll ni baaraam maanaam dëllaay bi maanaam ngir ne saati bu bu dëllee ba toll ni baaraam lu boobaa dana baax ndax bu fekkente ne dafa gën a tuuti baaraam maanaam ku toll fu sori du du ko du ko mën a gis te bu boobaa njariñ bi nga xamante ne moom moo taxoon ñu koy teg boowaa njariñ boobu day daal di toxu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne ah, nu mu mën a toll baax na ndax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nañu ne maanaam ci daan na taxaw ci kanamu miir daan na taxaw ci kanamu garab daan na taxaw ci kanamu ah, ah, maanaam ak jëgg daan na taxaw ci kanamu maanaam bant maanaam xeej wi naka noonu daan na taxaw ci kanamu anaza maanaam te ana la moo xeej daanaka benn la waaye day gën a gàtt rek loolu maanaam te yooyu yëpp ima ak ak yeneen ba nga xamante ne moom ci boppam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ba sax boo mënut maanaam bu fekkente ne amuloo lenn loo teg maanaam mën ngaa daal di rëdd maanaam ci suuf si te loolu noonu kanta euh, um, rëdd bi nag maanaam lool moom fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo bañ ci lu joyet ñoom rëdd bi mënta nekk saatir ci ñoom amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafiyya yi ñoom ñoom seen biir dañoo wuute ñu njëkk ña ñoom li ci ëpp mooy dañ koo bañoon maam ñu ëpp ci ñu njëkk dañ koo bañoon waaye ñu ëpp ci ñu mujj ci fuqaha hanafiyya rahmatullahi alayhim ñoom nangu nañ ko ngir hadith boobu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafi'iyya ak hanabila rahmatullahi alayhim ñoom nangu nañu rëdd mën a nekk saatir ñoom ñoom ñëpp ñoom nangu nañ ko ci kaw loolu kon fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom rek ñoo ko ci bañ bañ boo xamante ne moom dañ maanaam dañ dañ koo bañ xeetu maanaam bañ goo xam ne ñoom daanaka duñ ci wuute ak keneen ah rëdd euh, trait maanaam teg benn trait ah, loolu maanaam ñoom ñoom lañ ko loolu maanaam ñoom lañ ko Euh, euh, loolu moom mooy kon teqantal boobu nga xam ne moom la borom xam-xam yi def ci loolu rahmatullah alayhim euh, waaw loolu moom mooy kon teqantal bi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi def rahmatullah alayhim amma li nga xamante ne moom mooy doomu aadama ndax mënef naa def ndax da mënef naa koo def saafir waaw wala déet loolu daañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala ci buntu yii ñëw Euh, kon loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam kon gis nañu ne euh, ci euh, hadith yi ñu romb gis nañ ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na def ay mbir yu wuute maanaam xeej daan na def ay mbir yu wuute lu ñu lu ñu luñu mu nekk saatir lool moom moo tax fuqaha u fuqaha u Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ne ma maadaama maadaama yenente bi sallallahu alayhi wa teg lépp maanaam kon bu boobaa guddaay bi amu ci solo maanaam nu mu war a loolu amu ci maanaam ci wàllu dëllaay loolu amu ci solo amma nan la war a ci wàllu njoolaay loolu daal ko gis tamit insha allahu taala ci suñu hadith ci suñu buntu bii di ñëw insha allah qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana musaddad moom mooy ibnu musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad ibnu Murabal wala Mugharbal al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Abul Hasan al-Asadi al-Basri euh, rahimahullahu ta'ala nga xamante ne imaam al-Bukhari ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ amma ñi nga xamante ne moom mooy imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i ñoom ñaar tamit ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñu sëriñ imaam at-Tirmidhi solo ci moom benn hadith imaam an-Nasa'i ñaari hadith. imam al-Bukhari solo ci moom lu bari ndax solo na ci moom 397 hadith hmm. imam Abu Dawud nag moom moo gën mu moom te moom maanaam moo gën a sukkandikoo ci moom ndax solo na ci moom 578 hadith rahmatullahi ala al-jami' imam euh, moom mi ngi génn adduna 228e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci sëriñ ñi nga xamante ne ñooy sëriñ ñu makki taabi taabi rahmatullahi alayhim mu ne qaala nee na haddathana Yahya te moom mooy euh, Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mooy imam al-Hafiz amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu moom mooy nga xamante ne euh, euh, moom bu fekk moo tax imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala moom saa yu daan bëgg nit ñi maanaam ku leen atte ku ko atte ak ñeneen maanaam moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom la daan jël rahimahullahu ta'ala maanaam moom ay jaloorem yu màgg la ak ay ngëneelam yu kawe yi loolu gisoon nañ ko gisaat ko walillahi alhamdu wal minna mi ngi génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala mu naan Ubaydullah te moom mooy al-Umari maanaam Ubaydullah ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Asim ibnu Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Usman al-Qurashi al-Adawi al-Umari ah, nekk al-Madani rahimahullahu ta'ala di sëtu Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy Abu Usman mooy dàqantaram Abu Usman al-Madani mi ngi génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk koo xamante ne siqa la ba ay hadiisam nekk ci kutubu sitta moom mu ne qaala nee na axbarani xabaare na ma Naafi' te moom mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom Abu Abdullah tam mooy daqantalam al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon maam ñooñu cosaanam ci ber berber la ci cosaan nga xamante ne imam al Euh, imam maanaam euh, euh, imam Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko goreel ngir gis ngëneel gu mag yi nga xamante ne moom la amee woon ak li nga xamante ne noonu la baaxe woon noonu la fonke woon xam-xam ak jaamu yàlla moo tax mu tànn ko def ko maanaam daal di koy jël goreel ko waaye mu bokk ci ñi nga xamante ne war bokk mu nekk sax ki nga xamante ne moom mooy ci gënoon a kook moom ba pare gënoon a jël xam-xamam jàngale ko toxal ko tasaare ko rahimahullahu taala mu ne an Abdullah te moom mooy ibnu Umar ibnu al-Khattab ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza ibnu Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'b ibnu Luway ibnu Ghalib ah, nga xamante ne kon foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Ka'b ibnu Luway ibnu Ghalib ah, muy Abu Abdurrahman al-Adawi al-Makki thumma al-Madani radiyallahu ta'ala anhu mi ngi dugg ci l'islam ci juróom benneelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moom mu am juróomi at na eh, naka noonu euh, fekkewul Badar ndax dafa nekkoon gone waaye fekke woon na Uhud euh, te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppoon ne dafa nekk gone ba tey waaye daal fexe na daal moom ba bokk ci ba bokk ca daal moom euh, Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma fekk euh, mi ngi am bi muy génn àdduna juróom-ñaar fukki at ak ñett maanaam euh, maanaam juróom-ñaareelu fukki at ñett ci la génn àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi nekkoon bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy al-abaadilatul arba'a mooy ñeent Abdullah yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy sa sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam di doomi sahaaba nga xamante ne bi fi mag ñi sahaaba yi radiyallahu anhum jógee ñoom ñoo doon wër di jàngal sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu koy wax al asari maanaam nga xamante ne dafa toog yàgg di topp jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko gisee ci buntu bi nga xamante ne moom la ñu romboon bi wax ci jumaa wala jàkka yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci yoonu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mm-hmm. te uh, sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruuna yi ndax deux mille six cent trente hadith moom mooy hadith yi nga xamante ne Euh, ñoom ñooy hadith euh, yi nekk yi nga xamante ne moom mooy musnadam yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi dëppoo nañ ci solo 168 hadith imam al-Bukhari wéetoo 81 hadith imam Muslim wéetoo 31 hadith hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na koo xamante ne yurkasu def daan samp lahu ñeel ko alxarbatu xeej wax fa yusalli mu daal di julli ilayha jëm ci moom xadis bi gisul nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ndax ña ña ña maanaam ñaar yëpp mu def na ko wax moo tax mu yurkasu nekk na mu naa wax turkasu mm-hmm. waaw ah, eh, maanaam mu ne kon yurkazu la la la woo ñeel ñeel nga alxarabatu mm-hmm. alxarabatu xeet wi maanaam fa yusalli mu daal di lay ilayha jëm ci moom mm-hmm. ah, maanaam eh, loolu xadis boobu kon gisoon nañ ko ci suñu jota bi weesu mm-hmm. eh, muy xadis numéro quatre cent quatre-vingt-quatorze amma li nga xamante ne tamit maanaam te kon xadis bi dafay daal di tegtale ne kon xeet mu nekk na ci julli maanaam di julli daal di jublu ci xeet loolu mën naa ne te naka noonu kon bu boobaa lépp loo xamante ne dafay taxaw taxawaay woowa wala dafa mel noonu wala mu nuru ko bu boobaa def na ci mën a def na mën a julli jëm ci loola mm-hmm. euh, hadis bi tamit euh, kon dañ dañuy dañ ciy daal di xamee ni tamit li nga xamante ne moo tax euh, fuqaha o xanaa Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom moo bu ñu boolee hadis yi ba léegi di ñoom dañ ciy am benn njàngat boo xamante ne moom lañ ci amee maanaam ñoom dañoo gis ne mbir mi ñeenti niveau la mm-hmm. dafa am ñeenti niveau ci wàllu Euh, ci wàllu euh, euh, bu ñuy teg li nga xamante ne moom mooy saatir bu fekkente ne benn bi mën naa nekk dañuy daal di nekk loo xamante ne dañuy daal di bàyyi yeneen yi ci def bu njëkk bi moom mooy lépp loo xamante ne lu demee ni ki wala boog yoo xamante ne daal dafay taxaw samp boppam ba noppi nekk loo xamante ne lu yaatu la loolu moo gën maanaam lu mel ne ki miir lu demee ne ki poto lu deme ne yu mel noonu wala garab ak yu mel noonu yooyu moom mooy yi nga xam ne moom la ñu njëkki ñaareel bi ci def moom mooy li nga xamante ne euh, moom la ñuy samp maanaam moom mooy su fekkente ne lu demee nekk xeej bi wala boog bant boo xamante ne yaa koy samp wala gënn wala kuur euh, wala wala wala kuur boog wala yu mel noonu nga xamante ne yow yaa koy samp wala boog nga jël ab euh, ab chaise wala yu mel noonu fauteuil kii nga teg ko ci sa kanam ak yu mel noonu mm-hmm. amma doomu aadama ci ñoom mënoo mënta ne maanaam ñoom mënoo jublu ci doomu aadama loolu euh, ñoom so Shafi'i rahmatullah ñoom dañ koo dàq comme ni fuqaha Maliki rahmatullah dàqee rëdd bi ñoom noonu lañ dàqee nga mën a jublu ci doomu aadama euh, beneen bi ci def maanaam bu boobaa ñett ñetteel bi niveau bi moom mooy su fekkente ne mooy sijaada masalan bi ngay jullee wala der bi ngay jullee loolu euh, bu boobaa su maanaam mu bañ a nekk der bi nga xam ne wala sijaada bi nga xam ne moo nekk ci jàkka ji comme tey masalan ñun suñu lii nii lii mënta nekk saate si ñoom maanaam lii mën a ne ñoom mooy bu ma indaale woon beneen hijaada lal ko boobaa lii fi fi fi mbir mi yem noonu loolu moom saate lay daal di mujjë doon loolu ñoom loolu moom mooy moom mooy ñetteelu niveau bi ñeenteelu niveau bi nag moom mooy mu nekk loo xam ne dañ koo rëdd maanaam aw rëdd woo xamante ne dañ koo am kon bu boobaa rëdd bala ko ko def moom mooy faaw nga jàll ci niveau yi yëpp te ñu gis ne mante ne bu boobaa nga daal di doog a dóor rëdd loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy fuqaha u xan Shafi'i rahmatullah am li ñu wax ñeneen fuqaha yu sori wuñu loolu maanaam donte waxe wuñ ko noonu waaye sori wuñu loolu maanaam waaye euh, fuqaha u Shafi'i rahmatullah alayhim fi ñu wuutee ak ñeneen ñi mooy ñeneen ñi dañ ñoom dañ koo def charte ci saatir te ñi def defuñu ko ci saatir lii moom mooy seen teqantal ah loolu kon maanaam mooy ñeneen ñi ci def mën ngaa def leneen donte boo amee yee muy gën kë nga am bi nga def lii maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo wuutale fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ak yeneen fuqaha yi rahimallahu al-jami' mu ne baabu salaati ila al-anaba mu ne baabu euh, buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci as-salaatu julli ila al-anaba jëm ci anaba maanaam al-anabatu nag maanaam moom mooy euh, euh, maanaam moom ak xeej wi jege wanto nañ xeej bi mooy gën a gudd anaza maanaam day nekk loo xam ne mooy gën a gàtt te mooy gën a sew tuuti tamit loolu nag moom mooy euh, li nga xamante ne mooy flèche yi xam ngeen dafa am ay façon dam na yoo xamante ne xeej la yoo yu gudd la mooy comme lance nga xam ne boo ko téyee di ko ah, euh, day laaj yenn xeetu doole yi ah am na beneen bi nga xamante ne nag moom mooy yu ndaw yi yooyu nga xamante ne daanaka li muy xaw a tollool moom mooy xasab xasab lay xaw a loolu nag Euh, xasab moom mooy euh, loxo bi comme ni bu ma ko tàllalee rek ba ci sama conki yi loolu nag moo tax euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala teqale ko teqale buntu bi ak bunt bi weesu donte am na ci ñoo xamante ne dañuy wax ne imam al-Bukhari ni mu rahimahullahu taala li mu wax nii maanaam waru ko woon a tegen maanaam daanaka daa daa daa répété rek hmm. maanaam xëy na daa répété rek waaye répété wu de dafa wax ne Euh, an euh, maanaam dafa wax fële ci li nga xam ne moom mooy xarba maanaam mooy xeet yi mooy te mooy lu gudd bu boobaa mu leeral maanaam dëllaay bi ci mbir moom ci wàllu dëllaay bi mu waati wax ne waaye nag ci anaga maanaam na ngir xam ne borom ko xam ne rahmatullah mu wuute yiñ ci wuute waaye tamit di leeral tamit ne am na mbir yi nga xamante ne ma mëneef na ci sukkandikoo maanaam mëneef na koo teg ci kanam wala yi nga xam te ne mënuñu ko cay teg maanaam moom imam al-Bukhari rahimahullah dafa bokk ci ni muy doxale léeg-léeg day bari ay mbir yoo xam te ne day mel ni dañoo nuróo fekk ñu waaye day wane différenciation mbir maanaam ne mën ngaa def lii comme mën ngaa def lii comme man ngaa def lii comme mën ngaa def lii boo xoolee yooyu yëpp nag dafay am benn règle yu ci de ay règle yu ci dégagé woo loolu imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala noonu dafa koy faral di doxale fii nag mu daal di wax li nga xamante ne moom mooy wàllu anasa maanaam di wax li nga xamante ne noonu la war a toll maanaam dañ ci xamee bu njëkk moom mooy ne dëllaay bi euh, ni mu war a toll loolu bu boobaa dañuy gis ne mazhab bi nga xam ne moom la Shafi'i yi euh, ak Hanabila yi euh, yor rahmatullah alayhim mazhab la boo xamante ne yii da koy gën a dëgëral maanaam da koy gën a dëgëral te mooy lan mooy amul dëgg-dëgg nu mu war a toll réellement maanaam ak dëllaay goo xamante ne gu gu gu gu goo xamante ne dañ naan dañ koy exiger ah, ah, ah, léegi loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy te te bu boobaa lool day tekkale ne rëdd bi maanaam loolu day dëgëral rëdd bi ni nga xamante ne noonu la mën a nekkee comme ni ko hadith bi wax leerale ñaareel bi ci def moom mooy day wax mbirum tolluwaayu maanaam mooy niveau bi nga xamante ne moom la saate bi wala toll loolu mooy lan mooy tey bu fekkente ne damay war a yor saatir ma daal di xool ndax bu ma yoree bic bii maanaam stylo bi daadi koy teg daal ni mooy sama saatir ndax lool dana mën a nekk waaw wala déet wala dafa war a nekk loo xamante ne dafa am benn niveau maanaam benn euh, njoolaay taay boo xamante ne dañ koy exiger ne faw daa war a toll nii waaw wala déet loolu moom moo tax mu indi bunt bii di gën a leeral mbir mooma maanaam di leeral di différence yi ñaari masala yi différence yi ñaari mbir yi bii mu dugal ci lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu mbir moom ginnaaw ba nga xamante ne anaga dafay daal di tolloog xasab loolu nag fuqaha hanafiyye ak maliki rahmatullah alayhim ñoom li nga xamante ne moom lañ ci wax moom mooy dafa war a tolloog anaga wala mu ëpp ko tuuti maanaam loolu lu mooy le minimum war a tolloog euh, xasab mbaa mu ëpp ko tuuti maanaam xasab jëm kaw la amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha shafi'i fuqaha shafi'i rahmatullah ñoom dañoo wax ne euh, bu ñu jëlee euh, euh, sul ma sulu say zira sulu say zira maanaam mooy deux tiers bi mm-hmm. bu demee ba toll ni deux tiers bi loolu baax na am amma ñi nga xamante waaye nag nañu gis ne ñoom ñëpp taqriban la ñuy wax maanaam mooy à peu près mm-hmm. du rek loo xam te nga koy natt nag mais mooy à peu te bu boobaa da nga gis ne seen wax yi dafay jegewantoo naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha hanabila rahmatullah ñoom dañ ne euh, zira wala boog lu ko gën a tuuti tuuti maanaam zira wala lu ko gën a tuuti tuuti hmm. maanaam nga gis ne kon ñoom ñëpp boo xoolee seen wax yi day jegewantoo hmm. ci ne maanaam lu tollo xasab wala boog lu lu lu lu ko gën a tuuti tuuti loolu ci kaw loolu tey su fekkoon te damay wut benn euh, banque boo xamante ne dafa gàtt masalan du nekk saa ci man. ndax tollub nii wala su may wut kon bu boobaa damay daal di mën a teg loo xam te ne faaw day day am yenn njoolaay yi hmm. allahumma ba mu def ma bañ am leneen lu dul loola ngir mu mën a leeral ni fii lii laa fi te loolu moom tax tey su fekkente ne tey yor benn euh, fii euh, euh, benn bant ma yor benn bant boo xamante ne fi ma ko waroon a teg mooy dafa dafa dafa wow bu boobaa dafa wow bu boobaa du ma ko mën a samp loolu na li nga xamante ne moom laay def bu boobaa mooy dama koy tëral su ma ko tëralee loolu day daal di yor ak tey li nga xamante ne moom lañ tegoon samp ko ah. waaw loolu maanaam ñoom ñaar ñaari kon ñaari maanaam mbir mi boo amul bee bii ngay def loolu moom moo tax tamit rëdd bi di mën a nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi koy wax rahimallahu aljamii qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana adam te moom mooy hmm. abi Iyaas eh, eh, rahimahullahu taala gëjoon nañ koo gis waaw mooy Adama ibn Abdurrahman te Abdurrahman mooy Abu Iyaas mooy Abul Hasan al-Asqalani eh, al-Khurasani thumma al-Marwazi rahimahullahu taala thumma al-Baghdadi maanaam waa rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nga xamante ne moom sayyidna ah, moom imam bi rahimahullah di imam bi sëriñ ci ñoom imam al-Bukhari ak imam ah, at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Majah ñoom ñëpp ñoom seen sëriñ la ñoom ñëpp ñoo solo ci moom rahmatullah alayhim amma imam ab imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñaar ñoo solowul ci Adam ibn Abi Iyas rahimahullahu ta'ala qaala moom mu ne haddathana Shu'ba te mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki thumma al-Azdi thumma ah Basri rahimahullahu ta'ala al-Wasiti thumma al-Basri hmm. eh, rahimahullahu ta'ala mooy Abu Bistam hmm. al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna 82 am na ñu daaw ba 86e année hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala haddathanaa Awn ibn Abi Juhayfa moom gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna mooy Awn ibn Abi Juhayfa eh, te Abu Juhayfa moom mooy wax eh, mooy Wahbul Khayr maanaam eh, nga xamante ne dañ ko koy wax mooy Wahb ibn Abdullah as-Suwa'i rahimahullahu ta'ala moom di waa Kufa génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'iin yi rahmatullahi alayhi nga xamante ne Euh, moom bu solo maanaam euh, rawatina bu solowee ci baayam day nekk maanaam ci ñi gën a dëgër ci siqaat yi lay bokk rahimahullah rahimahullah taala qaala mu ne sami'tu dégg naa abi Sa'ba te moom mooy Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu wa ibn Abdullah as-Suwa'i Euh, Abu Juhayfa al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax ñu ne 83e année la génn àdduna moom mooy nga xamante ni daf daan amaam saxaaba la woon bi Yonent bi di génn àdduna moom gone la woon waaye nag bi nga xamante ne euh, euh, waaye nag solo na ay hadith ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu. Euh, nekkoon na koo xamante ne ginnaaw gi dafa takkoo woon ak Sayyidina Ali radiyallahu anhu mu àndoon ak moom ba nga xamante ne dafa bokkoon ci ñi ko gënoon a jege ba Kuufa maanaam ba nga xam ne rawatina bi nga xamante ne moom la sampoon moom la nekkoon Kuufa radiyallahu ta'ala anhu ba nga xamante ne bu daan euh, waxtaan sax moo doon nekk ki nga xamante ne euh, moo daan maanaam bu daan def xutba ci minbar bi moom moo daan taxaw ci suuf di ko garder te lépp loo xamante ne moom moo aju woon ci wàllu intérieur mooy ministre moom la ko tegoon Seydina Abu Juhayfa bi radiyallahu ta'ala anhu moom tamay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta annahu qaala neena xaraja génn na alaynaa ci ñun rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam haajira ci ci ci ci njolloor maanaam moom mooy jamono ji nga xamante ne ah, jant bi dafay daal di teg nekk ci diggu njolloor ah, loolu moom la ñuy wax al haajira mu ne fa utiye mu daal di dikkee bi wudu'in ci ndoxum njàpp fa utiya ñu dikkee ko bi wàllu ci ndox mu njàpp loolu tamit loolu li muy tekki moom mooy mënef naa dimbali ko ci ndox maanaam ci li nga xamante ne moom mooy li ngay jaamoo yàlla matériel wala outil bi nga xamante ne moom ngay jaamoo yàlla maanaam mënef na ci dimbali ko mënef naa maanaam mënef na la koo euh, taxawe comme ni nga xamante ne noonu lu ko gise woon loolu borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci bi nga xamante ne moom la ñuy tere ci ndimbal ci ku lay jàppaloo boobu la ñu tere moom mooy ki nga xamante ne dafa toog dara jotu ko mu ñu ñëw di ko raxasal loxo yi di ko raxasal tànk yi di ko raxasal xar kanamam nangam maanaam di ko jàppal lool moom ah, te te mu waroon a kii taxaw ah, waa ji ñëw raxas loxo yi di mu gémmin gi mu dugal ko mu gàllax di ko mu dawa di koy <laughs> raxasal xar kanam gi raxasal maanaam yëfi buur loolu moom mooy li nga xamante ne moom man ta nekk ci jaabu yàlla waaye li nga xamante ne mooy li ci def nag te beneen bi ci def moom la borom moo xam yu wuute rahmatullah alayhim te gisoon nañ ci biir amu ci te mooy lan moom mooy yow ci sa bopp euh, maanaam mooy ñu lay sottil ngay jàpp maanaam te loolu ci biir amu ci comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisee ci hadith sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, euh, moom mu doon jàpp jàppul te yeneen di doon sottil ndox yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama di jàpp dégg nga moom mu ne euh, kon mu ne fatawadda mu daal di julli yeneen mu daal di jàpp moom yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa salla mu daal di julli bi naa ci ñun ak zuhra tis tisbaar wala asra ak takusaan euh, maanaam euh, maanaam kon tisbaar ak takusaan mu nekk maanaam loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci Euh, xadis bi nga xamante ne moom la ñu na ndax gisoon nañ jëmmi xadis bi ci xadis numéro trois quatre cent maanaam cent quatre vingt cent ak quatre cent quatre-vingt-quinze gisoon nañu jëmmi xadis bi te booba ña nga nekkoon Makka maanaam comme ni mu ko leerawal nabil batha ca Makkatul mu euh, foofa la ci jamonoy xajj bi mm-hmm. maanaam te loolu moom mooy ne dafa julli kon ci tukki googu ñu nekkoon wala boog mu nekk jaamu yàlla aj gi waaye période bii muy wax ci jamono ji loolu ci tukki la moom mooy li nga xam ne moom moo nekkoon sabab bi mm-hmm. mu daal di julli leen jiite leen tisbaar wala asra ak takkusaan wa bay na maanaam te gis nañ ni ñaari rakka ñaari rakka la def maanaam te loolu dañ ci xamee ne maanaam nit ki su tukkee wàññi moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën te beneen biir mi tamit mooy day dëgëral li nga xamante ne moom la euh, fuqaha maanaam jumhuur wax rahmatullah alayhi ci wàllu wàññi julli mm-hmm. te loolu daañ ko gën a gis inshaa allahu taala ndax yenente bi maanaam euh, ndax fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne kër goo xamante maanaam dëkk boo xamante ne da nga kër wala da nga am soxna maanaam dëkk booba mënoo faa wàññeeti julli maanaam mënta ne te loolu nag euh, euh, te mënoo faa boole julli mm-hmm. waaye hadith bii day dëggal contraire bi ndax yenente bi sallallahu alayhi am na kër Makka mm-hmm. te loolu moom mooy li nga xamante ne loolu la def Seydina Aboubacar radiyallahu anhu bi mu nekkee xalifa noonu la doxale Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekkee xalifa loolu la doxale ba ci Seydina Ousmane radiyallahu anhu moom moo njëkk a julli matal julli te loolu la taxoon mu def ko mooy da doon wane ne ñaar yëpp mën naa ne maanaam mooy ne du force da ngaa a matal say julli boo tukkee maanaam da ngaa war a wàññi say julli boo tukkee mm-hmm. loolu la la la doon tegtale loolu sax bokk na ci liñ ko doon ŋaññe maanaam loolu tamit dañuy wax ci yi nga xam ne euh, ndax dafa bari ay mbir yoo xam ne Seydina Usman radiyallahu anhu moom lañ ko xawaari ji doon jamee mm-hmm. bokk na ci yu mel noonu yi nga xam ne dafa xew directement ci nguuram te gisoon nañ ni bokkoon na ci mooy euh, poste yu mag yu bari daf koo daf ci tegoon ay mbokkam loolu mooy benn ñaareel bi nga xamante ne mooy mooy jaaro bi nga xamante ne mooy jaaro bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoroon mm-hmm. euh, bindoon ci maanaam moom mu ci daan signé maanaam mu ko daan cachété mm-hmm. ñu bindoon ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jaaro boobu moom moom moom Seydina yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu fi jógee Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo ko doon takk bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu jógee Seydina Umar ko doon takk radiyallahu anhu moom sayyidna Usman bi mu ñëwee nekk xalifa jaaro ba daanu ci aw teen maanaam loolu tamit bokk na ci liñ ko doon ñaan ñi maanaam te xam ngeen ni loolu euh, nit ñi bu ñu gisee lu mel noonu dañ naan lu symbole la maanaam lii daal day wane ni dëgg dëgg nangam nangam ah ak yeneen yu mel noonu yooyu bokk na nag tamit ci liñ ko doon euh, liñ ko doon reprocher mooy yii tamit bokk na ci mm-hmm. mooy le fait que mu mottali woon julli googu mm-hmm. te loolu nag euh, Euh, loolu euh, kon da ñu ji daal di gis rek ne ala kulli xaal liñ ci namoon loolu daañu ci gën a ñëw insha allah mooy ne li jumhur wa mooy ne nit ki bu même boo amee kër fen maa fenn ma dëkkoo fa mm. lool mën ngaa def boo tukki nga delluwaat ci dëkk boobu mën ngaa wàññi sa ay julli mm. loola maanaam nga am fa jabar nga bañ faa am jabar nga am fa kër nga bañ ko fa amati yam képp mm. maanaam bu fekkente ne da nga faa tukki te doo fa toog bu boobaa mën ngaa wàññi sa ay Euh, say julli loolu moom mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala mu ne waaye ba mu leen jiitee julli gi wa bayna yadayhi mu nekk ci kanamam naka anaga maanaam moom mooy kon xeej woow nga xamante ne xeej bu ndaw la woo xamante ne day ànd maanaam bant lay doon waaye day ànd ak cat boo xam ne weñ lay doon maanaam loolu moom mooy anaga te loolu loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii te loolu day dëgëral ne kon euh, ne maanaam ne bu ñuy jul julli li nga xam ne moom la ñuy teg li ci mooy bu nekkee xasab maanaam loolu mooy li gën a wóor mooy mu mat xasab donte am na ci borom bu nga xam ne rahmatullahi alayhi ñeen net ñi nga xamante ne dañuy wax ne même xattaa xasab boobu sax du loo xamante ne lu dogu la mm. ngir ne maadaama mën ngaa def rëdd mën naa ne kon loolu nga xam ne moom la fuqaha yu bari di wax maanaam li ëpp jumbuur di wax rahmatullah alayhi loolu daanaka teguwul ci lu bari waaye daal li gën a wóor mooy lii nga xamante ne moom la ñu wax te moom la ñu saxaloon ne loolu moom la fuqaha yu wax rahmatullah alayhim te moom mooy mbir mi di wër-wërloo ci anaka maanaam lu toll ci lu tolloo xasam loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a wóor mu ne wal mar'atu te jigéen ñi wal ximaaru ak mbaam yi mu ne yamurruuna ñuy romb min waraa'ihaa ci ci ginnaaw anaka booba mm-hmm. maanaam loolu day tegtale ne maanaam comme ñi bu doon am na ñuy yàqu julli jigéen ak mbaam la ak ñi nga xamante ne moom mooy xaj bu ñuul mm-hmm. lool bu fekkente ne am na ñuy ci ñuy yàqu julli te borom xam-xam it daañu gis insha allah ñoom jàpp nañ ne dara du yàqu julli ngir wax ji ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mm-hmm. ne euh, laa yaqta'u salaat shay'an julli dara du ko yàq waaye nag li nga xamante dara ko dab dom Euh, euh, imam ak euh, imam Ahmad ibn Hanbal maanaam ngir texte yi nga xamante ne ngir hadith yi nga xam ne ñoom ñoo ci wàllu ci jigéen ak ci jur ci ci mbaam ak ci xaj bu ñuul yooyu noonu gis gim ko gis ne bu la rombee fekk ngay julli sa julli ki day yàqu maanaam maanaam bu rombee sa kanam hmm. loolu day yàqu sa julli loolu nag moo tax imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ne bu dee mbaam ak jigéen moom xam naa ne duñu yàqu julli moom waaye nag xaj bu ñuul moom vraiment sama xel teey na ci mm-hmm. maanaam loolu te ngir lan la ngir ne li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ne xaj bu ñuul seytaane la mm-hmm. maanaam loolu moom moo mu ne moo tax mu ne sama xel teey na ci waaye nag lii dëgëral ne xattaa xaj bu ñuul du yàqu julli mm-hmm. mooy xadiis yi nga xamante ne romb lañ leen gis ne seytaane dafa ñëw ci kanamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fekk muy julli bu bëgg koo yàqal julleem te wàññiwut dara maanaam cause bi ñu joxe ci xaj bu ñuul mooy ne seytaane su dee loolu rek la te mooy seytaane kon taxaw na ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne da koy yàqal julli yëpp ah te terewut wàññiwu ko dara mm. maanaam kon loolu yëpp day tegtale ne mm. ah, li jumhur wax foofu rahmatullah alayhim moom mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala amma li nga xamante ne moom mooy li aju ci ah, ne maanaam kon lii day tegtale ne bu fekkente ne yi nga xamante ne dañuy sikki sàkka ne ndax dana yàqu julli waaw wala déet yooyu moom la lañ ne ah, boo tegee eh, buñ tegee xeej bi ci kanam mbaam yi ak jigéen ñi daan romb ci ginnaaw ci ci ginnaaw eh, mu ne min wara'iha maanaam ci ginnaaw anaza bi mu ne te daanul eh, te yàqul dara yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne é ñi yàq lañ sama julli gi wala yooyu mooy ne kon buñ xosee ba teg saatir bi nit ki mën naa rombu ci ginnaaw saatir bi loolu lay dëgëral Euh, wallahu taala a'lam euh, hadith bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon léegi mm-hmm. euh, gisoon nañ ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 187 376 495 dana ko indiwaat hadith numéro 501 ak 633 ak 3553 ak 3566 3 5786 ak 5859 insha allahu taala euh, euh, amma li nga xam ne moom moo aju ci taxrij ci li ci def loolu gisoon nañ ko ci xadis yooyu wa lil ci xadis yu njëkk yi wa lillahi alhamdu wal minna na qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Haatim ibn Bazii' moom mooy Muhammad ibn Haatim ibn Bazii' al-Baghdaadi rahimahullahu taala Ah, summa al-Basri al-Mu'addib maanaam ñu ko nañ leen di wax al-Mu'addib ah, rahimahullahu ta'ala dakantam ne ko Abu Bakr dañ koy wax tamit Abu Sa'id di ko wax Abu Abdullah al-Baghdadi al-Mu'addib bokkoon ci tabi'i tabi'i bokkoon ci siqaat yi rahmatullahi alayhi imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñaar rek ñoom ñoo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta ak Abu Bakr ibn ah, Eh, eh, Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim ak eh, Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawud ak Abdullah ibn Muhammad ibn Hasan ibn Sharqi ak Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya ak Abdullah ibn Muhammad ibn Najiya ak Muhammad ibn Ishaq as-Saqafi as-Surraj ñoom ñett ñoom ñii ñoo solo ay xadisam keneen ku dul kii solowul xadisam maanaam ñii ñoom ñoo solo ay xadisam imam an-Nasa'i rahimahullahu taala nee na imam Ibn Hibban rahimahullahu taala boole na ko ci siqaati rahimahullah imam al-Bukhari ak as bi nga xam ne mooy Ishaq as-Saqafi mooy Muhammad ibn Ishaq as-Sirraj as-Saqafi rahimahullahu taala ñoom ñaar ñi nee nañ moom mi ngi génn adduna ca Baghdad ci weeru koor atum deux cent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uh, uh, kon uh, moom rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Shaazaan Shaazaan moom mooy al-Aswad ibn Aamir mooy Abu Abdurrahman al-Baghdaadi rahimahullahu taala mooy imam bu mag boobu di imam di hafiz bu mag bi Abu Abdurrahman Aswad ibn Amir ash-Shami thumma al-Baghdadi rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dégg na ci euh, euh, Hisham ibn Hassan ak Talha ibn Amr ak Shu'ba ibn al-Hajjaj euh, ak Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri ak Abdul Aziz ibn al-Majishun Ah, taalibi imaamu Maalik boobu ak Hammaad ibn Salama ah, ak Hammaad ibn Zayd mu ñaari Hammaad ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tabaqa boobu ñi ni bokk ci génération boobu ñoom la ah, eh, ñoom la solo ci ñoom amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom moom mooy génération ñoom imam Ahmad imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Ali ibn al-Madini ak consort googu ak Abu Thawr euh, al-Kalbi taala ak Amr ibn an-Naqid mooy ñooñu rek génération ba Abdullah euh, ad-Darimi rahimahullah Yaqub ibn Shayba maanaam ñoom rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, tabaqa boobu rahmatullah alayhim imam euh, Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala nee na moom kat siqala moom ak ñee ñoon euh, te ñi nga xamante ne ñoo soloo ci moom te ñu bokk ci ñu njëkk nga xamante ne maanaam ñoom ñoo ñoom ñoo bokk ci njëkk ña ñoo ko mm. moom mooy Baqiyat ibn al-Walid taala moom Shazan mi ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa a ca Baghdad maanaam euh, moom Shazan ak euh, euh, ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta imam Shazan bi moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo ci moom moom ak ki nga xamante ne moom mooy am na keneen ku tudd Shazan mm-hmm. Shazan ñoom ci kutubu sitta ñoom ñaar kese ñoo tudd Shazan kii moom mooy kenn ki ci génération bi mu bokk yëg gis ngeen ko keneen ki ci def beneen génération bi la bokk moom mooy rakku Abdal moom voilà mooy Abdul Aziz ibnu Abdul Aziz la tudd Abdul Aziz ibnu Osman déedéet bokk teg Shazan bi kooku Abdul Aziz ibnu Osman ibnu Abi Rawat al-Bajali rahimahullahu ta'ala déedéet ab non Abdaan boobu la ñu gis moom laay wax maanaam Abdullah ibnu Asman boobu ibnu Abi Rawat moom la moom magu Shazan beneen bi la maanaam ñaari Shazan ñoo am bi kii kii la ñaareelu Shazan bi mooy Abdul Aziz la tudd maanaam moom la tudd di rakk ci bi nga xam ne mooy Abdullah ibnu Usman voilà maanaam euh, ibnu abi rawat euh, rahmatullah alayhi maanaam kon ñoom ñaar euh, voilà shazan bee nag moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo ci moom xadis waaye xadis bi mu soloo moom dafa am maanaam daf koo soloo ci ci maanaam ci ci ci ci ci maanaam daf koo soloo ci waasita maanaam ci ab intermédiaire donte moom fekkee na ko ndax magam jàngee ci magam lu bari dégg Euh, kon ñaari Shazan yooyu ñoom ñoo am mm-hmm. dégg nga mu ne am Shu'ba ko mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj an Ata ibn Maymuna euh, te mooy euh, al imam Abu Mu'az al-Basri ah, mooy Ata ibn Mani' al-Basri rahimahullahu ta'ala te ñu koy wax Ata ibn Abi Maymuna waxoon nañ la ci ñeenti Ata ñoom ñoo am ñi nga xamante ne ñoom ñoo Euh, ñoom ñoo solo ci ta sahaaba ta'ala anhum kenn ki moom mooy Ataa bii nii euh, ta'ala am na Ataa ibn Yazid euh, ak Ataa ibn Abi Rabah ah ak Ataa ibn Yasar waaw Ataa ibn Yasar Ataa ibn Yazid al Ataa ibn Abi Maymuna bi ak Ataa ibn Abi Rabah maanaam ñoom ñeenti ñoo ñooy Ataa ci kutubu sitta ñoo xamante ne tamit solo nañu ci ah Euh, taabi ci ci ci sahaaba yi radiyallahu anhum euh, ci ñi nga xamante ñoom ñëpp nag euh, ñu ngi ci ñoom seen hadith solo nañ leen ci kutubu sitta mm-hmm. dégg nga mooy kon Ata ibn Abi Maymuna bi maanaam moom imaam Muslim moo solowul ci moom mm-hmm. imaam Muslim ci waa xaab kutubu sitta yëpp imaam Muslim rek moom moo solowul ci moom mm-hmm. moom nag mi ngi solowee ci Imran Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu donte am na ñoo xamante ne wax nañ ko mel ni imam Az-Zahabi dafa jàpp lu mu solo euh, ci moom loolu mursal la euh, solo na tam ci Seydina Jaabir ibn Samura ak Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu hadith yi ëpp wala daanaka yëpp yi nga xamante ne imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala da koy solo ci moom ci Seydina Anas la ko solo radiyallahu ta'ala anhu donte moom solo na ci ñu bari euh, naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom bokk na ci Xaalid Al-Hazza rahimahullah ak Rawh ibn Al-Qasim ak Shu'ba ibn Al-Hajjaj bi ak Hammad ibn Salama ah, imam Yahya ibn Ma'in eh, nee na ku wér la waaye nag nee na moom ak doomam ñoom ñëpp ay qadar yi lañ maanaam pas-pas boobu la ñu amee woon waaye loolu terewul ñu dëgër ñu wér comme ni nga xam ne leeraloon nañ ko ki moom mii sax su ma juumut lañ ko leerale woon ah waaw kay rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Anas ibn Malik muy sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zul uzunnayni Abu Hamza di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam borom gënal yu màgg yi ak jaloore kawe Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghunm ibn Adiy ibn Najjar te moom moo tax nag an-Najjar al-Ansari rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième wala boog quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abu Hamza al-Ansari an-Najjari al-Madani thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala di sahaaba bu mag boobu nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi ñëw Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fekk mi ngi am fukki at bi Yonent bi sallallahu alayhi di génn àdduna moom mi ngi am ñaar fukki at maanaam fukki at yoo xam ne dafa takkoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di euh, bokk ci ñi nga xam xamante ne ñoom ñooy muksiruna ñu ëpp li ñu solo hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne lu ëpp ñaar ti téeméeri nit solo nañ ci moom ci ay ay hadith euh, naka noonu euh, ci hadith bi maanaam deux mille deux cent quatre six hadith mooy musnadam radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo ci cent quatre-vingt ci ay xadisam imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts xadis imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza xaraja bu daal génn li xaajatihi ñeel aajoom tabi'atuhu dama ko daan topp ana man wa ghulaamun ak eh, gone Ah, maanaam benn xale maanaam comme ci yeneen min al ansar maanaam bokk ci ansar wa ma'ana ah, te daan na ñoom ah, daan nañu àndal okaza maanaam lu ñu tuddee okaza bant la aw wala afan muy bant waaw wala anaza maanaam muy anaza moom mooy comme kaan wala afan bant wala boog anaza maanaam ñetti ñi yenn daan daan nañ ànd ak moom te daan maanaam loolu nag Euh, loolu mooy ñi nga xamante ne moom mooy ñi ëpp liñ ko soloowe waaye euh, bu riwaayatul mustamli ak wal ak alxamawi rahmatullah ñoom dañ ne aw xayrihi wala leneen lu nuróog loola dégg nga maanaam mooy dañ ne okkaza aw asan aw xayru maanaam wal au lieu wax aw anasa ñu ne aw xayru maanaam loolu la ñuy tuddee lan euh, ak muxtalif maanaam nga xam ne liñ leen di bindee day nuroo maanaam ni bindee mbir mi maanaam a na za ak ghayruhu ñoo nuroo ni ñu di bindee sauf que duñ leen maas sauf que tomb yi tomb yi ñoo wute voilà xam nga loolu euh, lu lu mat a bàyyi xel ndax ñu njëkk ñoom bu ñu daan bind daanuñu tomb daanuñu maas même alquran alquran sahaaba yi radiyallahu anhum bu ko daal bind bu ñu ko bindee yeneen ci saa saa di wax ñuy bind daanuñu ko maas daanuñu ko tamit tomb. waaw noonu rek lañ ko daan bindee waaw xaraf lañ daan moo tax mujj ngay gis ñu naan moo moo naan ñu naan la par exemple ñu naan la yaa bi nga xamante ne daa am ñaari tomb ci suuf wala ñu naan la baa bi nga xam ne benn tomb rek la am wala ñu naan la shiin gi nga xamante ne ñetti tomb la am xeetu yooyu noonu wala ñu naan la taa bi maanaam loolu moo moo ko indi voilà dégg nga ñu ñuy wax al muhmala ak mu'jama mooy muhmala mooy lu amul tomb. mu'jam mooy lu am tomb boo gis ne ah ak yooyu bil xaa il muhmala mooy xaa mooy amul tomb wala boobu ñu naan bil xaa il ah, mu'jama ah, noonu xaa bi nga xamante ne mu'jam mu'jam waaye koo tomb ci kaw maanaam yu mel noonu loola tax ñu koy wax ngir ne ñoom amuñu woon ay tomb maanaam daanuñu bindee tomb maas yi tamit amutoon waaw dégg nga Euh, mu ne kon doon naa ne moom wa maana ànd ak ñun idaawatun ab baat maanaam mooy baat boo xam ne ndox la lañ ci daan def ngir ne bu demee euh, bu demee ca wanag wa jëfandikoo ko wala su paree jàpp ak ndox moomu noona fa isa saa yoo xam te ne faraga noppi na min xaajati yi ca aajom naawal naahu ñu jottali ko al idaawata ndox ma maanaam kon ñu gis ne xeer la daan jëfandikoo mm-hmm. maanaam bu demee wanag wa xeer la daan jëfandikoo donte ñoom daan nañ yóbbaale ndox ma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 jazakumullahu mm. xayran mais dans le hadith, il ne précise pas que on ne sait pas s'il est dans la première rangée ou dans la, dans la deuxième ou dans la troisième rangée, sans, sans le sait pas. Mhm. donc euh, donc euh, euh, maanaam dafa ni leeral maanaam euh, hadith bi effectivement leeralul ban sàppe la nekk mm. mais li yenuwul maanaam mooy imam al-Bukhari maanaam li yenuwul maanaam mooy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu di jaar ci sàpp bu njëkk bi maanaam di jaar ci diggante yenente bi sallallahu alayhi ak sàpp bu njëkk bi li koy tegtale nag mooy ne moom gone la jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam te gone yi daanuñu nekk ci sàpp yu njëkk ci sàpp yi gannaaw lañ daan ne comprendre yi jamono yenente bi sallallahu alayhi yi te gannaaw lañ daan ne daanuñu nekk ci sàpp yi nekk ci kanam yi njëkk yi loolu nag moom mooy tegtale ne kon fi mu jaar ci sàpp yi ak ak nit ñi niñ bëree noonu man ta nekk sàppi bu njëkk bi parce que sàppi bu njëkk bi day dafay fees kon kon nekkul ci sàppi bu njëkk bi loolu moom mooy benn ñaareel bi kon ci kaw loolu imam bi ñi nga xam ne dañoo jàpp ne sutura saatiru imam bi mooy saatiru mbooloo mi ñoom yaakaar naa foofu ci yow lënt lënt amul mais fi sa lënt lënt nekk mooy sàppe à partir de ñaareelu sàppe bi hmm. à de ñaareelu sàppe bi loolu ki jàpp ne ndax yow yow hadith bi ngay sukkandikoo te moom la ñenn ñi sukkandikoo ne bu ma tegee saatir bi man may jiite nit ñi mbooloo mi nekk sama ginnaaw ñu ne ñoom ñoo bokk saatir keneen ki ni déedéet euh, yow boo tegee saatir bi yow imam bi sa saatir la mbooloo mi ci sa ginnaaw comme que yow ni nga nekkee maam ni saatir bi nekkee benn mbir bu tegu ci sa kanam yow it noonu nga sampoo ci seen kanam ci kaw loolu comme que yow kenn nga ku sampu ci seen kanam euh, ñi ci des ñoom bu boobaa yow yaay nekk seen saatir parce que nekkoo leen ñaar nekkoo leen ñett kenn kese nga yaa nekk ci kanam kon yow yaay beneen saatir bi ci des maanaam loolu compréhension rek la boo xamante ne maanaam euh, compréhension kenn maanaam xam nga mbir mi tamit. Euh, Euh, compréhension yi mën nay wuute c'est-à-dire que man man mën nañoo wax benn wax ma am lu ma ci déggee nga am loo ci déggee maadaama que ni maanaam ñu man man naa ne yow sa dégg-dégg xëy na man mënu ma ko partager yow it mënoo partager sama dégg-dégg waaye comme ay boroomi xam-xam ñoom ñoo am dégg-dégg googa te kenn ku ci nekk ci jëm ni hadith bi comprendre mm-hmm. maanaam bu boobaa dañuy jàpp ne rek xel yi bokkut te borom bi subhaanahu wa ta'aala noonu la dogalee mbir mi ñu daal di comprendre ko noonu xam nga xam comprendre différence bi wallahu euh, mhm. euh, en fait bu ñu ko xoolee xaqiqatan yëpp benn la mhm. maanaam. loolu lu ñu tuddee xilaaful laf bi maanaam mooy wuute goo xam te nit ñi dañuy wax benn mbir ou presque mais ñu waxe ko ci ay expression yu wuute boo xoolee presque benn la parce que su ma taxawee nii bu ma rukkooyee bu ma sujjootee lii dox sama diggante tey boo xoolee moom moom mooy exactement tey bu fekkoonte ne dama teg ñett voilà ñetti xasat noonu te am na xadis bu ci wax te romb euh, romb waayu chat euh, bi naka noonu bi ñu tegee nii tamit boo xoolee moom ak beneen bi ci des moom la ñu wax ne ñaari maanaam benn xasab la boo xoolee seen wax tamit presque benn la mm-hmm. mooy bu ñu sampee lu tolloog benn xasab loolu day daal di doy mm-hmm. te xasab boobu benn xasab moom mooy lañ koy nettale tamit ñaari eh, jéego mm-hmm. maanaam mooy bu ma tegee sama tànk te loolu borom subhanahu wa noonu la bindee nit ñi maanaam ni mu bindee nit ñi mooy eh, tànk yi maanaam eh, boo tegee sa paayo sa sa sa tànk paa nga tegaat beneen bi muy ñaar mooy tolloog sa bi maanaam noonu la borom bi bindee nit ñi euh, loolu euh, euh, comme par exemple nit ki su tegee paawam bu muy juróom ñaar yoon mooy tolloog taayam loolu tamit noonu la borom bi bindee nit ñi maanaam kon ci kaw ci ci loolu moo tax ñuy wax naan soit xasak wala boog ñaari chibre maanaam ñaari jéego yi nii hmm. paa yi nii hmm. benn la mais boo xoolee di loolu yëpp borom xaw ma rahmatullah boo xoolee ci ñaari masala yooyu seen wax presque benn la quoi voilà wallahu ta'ala a'lam. dans les hadiths, ils font pas la distinction, j'ai l'impression qu'ils parlent que de la hauteur. Nous, on a fait la distinction, bien c'est moi qui ai mal compris, entre la hauteur et la largeur.

waaw non non non largeur bi lay yo maanaam li mu bëgg wax maanaam mooy su mënta taxaw mm-hmm. dañ koy tëral ah. et c'est la même chose. Ah. donc euh, quand on dit la vie des. Euh, ah muy jëllaay bi ngay wax yow yow épaisseur bi ngay wax. voilà épaisseur bi non épaisseur bi boo ko xoolee li tax ñu koy wax mooy ñenn ñi dañ jàpp ne comme yeneen bi sallallahu alayhi dañuy gis ne dafay julli ci kanamu garab julli na ci kanamu. Euh, Euh, bant julli na ci kanamu xeet julli na ci kanam maanaam julli na ci kanam yu bëri kon affaire bi en réalité amul épaisseur bu réel bu kii ñeneen ñi jàpp ne déedéet bu ñu ko xoolee am na épaisseur parce que comme Hanafi rahmatullah li ñu wax mooy dañ ne bu fekkente ne benn la nii maanaam lu dafa gën a tuuti baaraam maanaam objectif bi dootul amati objectif bu mu war a mën a nekk luy lu lay lu luy taxaw sa diggante ak ñeneen ñi maanaam la taxaw nit ñu jóg dootul amati te surtout que nit ñi dañ lay séen. gi buñ la séenee duñ mën a duñ mën a maanaam duñ mën a dëgg-dëgg teg acte bi ci yow loolu moom moo beneen bi ci def moom mooy dañuy wax ne bu ñu euh, euh, euh, ñeneen ñi ci def jàpp ne non non non nu mën a toll baax na ñeneen ñi jàpp ne comme que xeet moom mooy lu ëpp lu muy lim maanaam liñ gën a tuuti liñ gis ne toxal nañ ko ci lu wér ci yi gën a wér